alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ñëw pour àggale suñu jàppoon mbaxana bi wees muy masala fiq yi pour rappel lu tuuti rek ginnaaw bi nga xamante ne gis nañu taxrij bi cinq xadiis yi ñu waxoon moom la ñuy résumé tey nga xam ne moom la ñu war a njëkk ci résumé bi moom la ñuy njëkk résumé gisoon nañ taxrij bi gisoon nañ avant taxrij bi lu jëm ci xam-xamu xadiis def taxrij bi ba wi weesu ñu ngi woon ci masala fiq yi muy question yi nga xam ne moom moo ñu concerné ci suñu vie quotidienne dañu mm. man ko jàng ci xadiis yi cinq yooyu léegi wii weesu comme ni ko sëñ du waxe euh, waxoon nañ ne onze questions la woon mooy onze masail masala mooy question rek yoo xam ne moom la ñu war a tontu bala ñu commencé dañuy waxaat kii bi métode bi mooy ne comme que ci masala yi lañ dugg dañuy joxe masala bi mooy lan mm. comme ñu ne exemple bu dee ndox sobe da cee lan mooy àtte ndox moom lool masala lool question la léegi ñu indi avis yi ci am bu ñu joxee avis yi nag dañuy jël avis bi nga xam ne moom la ñu nootaloon fii ci cours bi moom rek la ñuy joxe nag ay dalilam par contre insha allah noonu lañ ko waxe woon kon insha allah bu dee onze yi ñu commencé waat wax ko lu gàtt rek commencé directement mooy bi ñu njëkk dañ ne woon ñaata façon ndox moo am loolu benn la bi ci tegu mooy comme que waxoon nañ ci xadis bu njëkk bi baat bi ci ëpp solo mooy mooy taxuur léegi nan la ñuy définir taxuur ak lan mooy différence am buñ ko définir par at maa ul mutlaq ak est-ce am na teqantal bu am seen biir léegi ñetteel bi mooy comme que xadis bu njëkk bi da doon wax ci wàllu géej mooy masala yi dañuy jëloon masala xadis bu njëkk bi bu ngeen fàttale ko moom lañ nekk xadis boobu moo onze onze kii mooy bii wax ci géej gi mm-hmm. léegi comme que ci géej la doon wax mooy beneen question bi ñu mën a posé muy quatrième bi est que dem géej dagan na wala géej mm-hmm. waaye tamit cinquième bi mooy est-ce que loo xam ne day ànd ak ndox day takkook ndox comme suuf walla xorom wala ban bu ma amoon ndox moo xam ne comme ndox mu ndox mu ndox muñ joyal mu ma ne la woon may ma ndox rek ndox muñ may jox bu ma ci jëloon benn ci yooyu sotti ko ci biir ndox mi est-ce que dina laabati wala laabati loolu mooy cinquième bi sixième bi moo doon est-ce que mbeddum géej dagan na wala daganul dagan naa lekk wala daganul septième bi mooy est-ce que lu dee ci biir géej ba pare di tëmb di tëmb wala kii génn ko est-ce loolu mën nañ koo lekk walla déet ak loo xamante ne ni day dund ci géej mais day dund ci jéeri ji est loolu moom bu deewee mën nañ ko tudd ne méddum géej la wala déet loolu moo doon huit bi léegi neuvième bi mooy est-ce loo xamante ni day dund comme animal boo xam ne comme xar wala wala béy buy dund ci ci continent yi lay dund ci suuf si est-ce bu dund bu deewee ci biir géej bi dañ koy tuddee méddum géej wala déet dixième bi mooy bu may amee ndox mayor ndox nekk ci situation yoo xam ne loolu rek laa am pour jàpp mais nag problème bi mooy aw ma meneen ndox mu dul bii te damaa war a dund ka ndox amul est-ce que damaa war a ndox mi bu julli jotee dama war a utiliser ndox mi jàpp wala bu ma amee dama ko war a utiliser sangu wala damaa war a tiim ndox mi ma naan ko man bu ma ko soxlaa walla bu dee dama am animal boo xamante ne nii mais animal yi dinañ ñëw leeralaat ban façon animal la tamit ndax tam est bu may roon sama sama sama benn animal sama kër comme sama xar léegi comme exemple bi suñu joxoon keroog robinet tëj te xamuñ kañ lay ñëw benn njaq rek moo fa am ndox mooy est ce que damay garder ndox mi maak moom pour maak moom wala moom bu dee moom xam naa ne day loru est damaa ko war a jox ndox mi te jàpp bu dee awma leneen léegi onzième bi mooy te tiim waaw te tiim bu julli jotee ma tiim léegi onzième bi mooy yan façon ndox mooy comme ndox yi nga xam ne dañ leen a sib façon ndox yenn yi nga xam ne dañ leen a léegi kon ñu njëkk a def mooy ñaata façon ndox moo am euh, foofu loolu mooy question bi mooy lan question bi mooy ndox yi ñuy dégg ndox ndox est ndox benn façon ndox moo am wala ñaar moom wala ñett wala ñeent wala ëpp na ko wala ëpp mooy ñaata façon ndox moo am ci charia moom lañu ndax bu ñuy wax tamit nañu jàpp ne ñun ñu ngi wax ci charia la ñuy wax mooy yi nga xamante ni moo jëm ci suñu jaamu yàlla léegi foofu kon ñaari avis moo am mooy question bi da ngay jàpp ne question bi mooy dañ nañu laaj lan ñaata façon ndox mooy am léegi réponse bi lii la mooy ne dafa am ñaari avis yoo xamante ni moo dégagé wu ci question bopp selon boroom xam-xam yi bu ñuy wax nag en général euh, foog naa loolu waxoon nañ ko ci début yi lu bari ci ñeenti njiir yi lañuy wax moo ëpp mooy njiiru imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi ak njiiru imaam Malik rahmatullah alayhi ak njiiru imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi ak njiiru imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ñooñu en général moom lañu wax léeg-léeg dinañ tuddaale zahiri yi léegi kon question bi ñaata façon ndox moo am ñaari réponse moo ci am ci njiir yi mooy ne ñu njëkk ñi muy Hanafiya yi ñoom dañu ne ñaar rekk am ñaari façon ndox moo am amul ñetteel amul ñetteel amul ñeenteel loolu mooy kon xanafi yi rek ko wax mu des lan mu des ñett yi muy maaliki yi shafi'i yi ak xalaat yi ñoom dañ leen di woowe lan jumhur jumhur mooy lan mooy majorité mooy buñ amee quatre ngir yi ngeen leen wax sànq ñu gis ñett ñi ñëpp ñoo bokk abi ñooñu la woowe jumhur mm-hmm. léegi ñooñu ñoom ñu ne ñetti ndox am te bu ngeen xoolaatee seen téere yi waxoon nañ ne imaam alxaafis rahimahullah li taxoon mu indi ci fin bi bi muy indi ñan ñoo ko solo mu ne war a rawaahu Maalik wa Shaafi'i wa Ahmad moom secret boobu la la bëggoon a paas ne la boo gisee ma def li insha allah lool lii dama bëgg a wax ne lii day wane ne ñetti ñi ñetti ñi meliñ fii ñoom ñoo d'accord ci ne ñetti façon ndox moo am ci hadis bu njëkk yi bi doon wax ci wàllu géej gi bi ñu nekk nii léegi ñoom ñetti ñooñu ñoom ñu ne ñetti ñoom façon ndox moo am xanafi yi léegi kon mooy avis mooy loolu kon nañ ko jàpp mooy xanafi yi dañu ne ñoom ñaara am ñu ne leen waa léegi nañu xaar tuuti mooy avis yi la njëkk a joxe ñoom nee nañ ñaara am ñi ci des ne ñett am léegi nag jàpp nañ ab yi ñu ne léegi xanafi yi yéen léegi yéen euh, yan façon léegi ñaar ngeen wax ñaar yi ñoo yan ñu ne ñaar yi daal mooy lii ndox mu ñu naan tahuur mooy suñu lu mu taahir rek boo déggee ñu ne la taahir ak tahuur benn la waaw ci ñoom ba léegi mooy kon dañuy jàpp ne kon ci xanafi yi la ñuy wax seen abi ñoom ñu ne taxuur ak taahir benn la kon mooy benn façon bi ñu wax ñu ne leen ana deuxième bi ñu ne mooy ndox moo xam ne dafa sobewu waaw najis mooy ñoom ñaar yooyu kon lañ am ñu ne taahir la walla taxuur la ak najis taxuur mooy taahir muy benn deuxième bi mooy najis kon avis bi loolu la pour ñoom ñaari façon yi léegi nag ñi ñu ne leen yéen ñii nee nañ ñaar wax yéen léegi wax leen ni seen ñett yi ngeen ne ñett la ñooy mooy yam ñoom ñu ne euh, tahuur moo am li Hanafi ne benn lañu ñun d'accord ñu ne benn lañu bi biñ ne ak taahir mooy ndox moo xam ne tahuur mooy lan tahuur mooy ndox moo xam ne dafa laab tey laabalaate mooy boo xam ne ci boppam moom dafa pur ba pare man na purifier ñu ci def keneen taahir nag mooy loo xam ne pur na waaye mënula purifier keneen najis mooy boo xam ne dafa sobewu léegi ñeene ñoom ñett yi moo am tahuur moo am mooy bu laat tay laabalaate taahir boo xamante ne dafa laat kese mais manula laabalaate ak najis boo xam ne dafa sobewu ñu ne leen kon ñun wax nañ leen seeni ñett léegi nag euh, boo ci kuur bi lan lañ nootaloon ni ñu nootaloon lan ne avis jumhur mooy ñett ñi mooy xanaf maliki yi ak shafi yi ak xanaabila yi ñoom lañ nootaloon rahmatullah alayhim ñooñu seen yi nootal mooy moom lañ ñoo kii fii nii ci bi ñuy jàng mooy avis boobu mooy avis choisi rek waaw mais waxoon nañ leen bii parce que waxoon sëñ bi waxoon na ko ci cours yi buñ nee tamit ne lii lañu choisir fii cela ne veut pas dire moom rek kay dëgg yi ci def duñ dëgg waaw léegi ñu ne leen comme que ñun fii loolu lañu wax ci résumé bi lañuy doxale kon ñi ngeen nootal waa ñoom lan mooy seeni dalil yuy wane ne moom ñett yooyu moo am léegi ñoom ñu ne ñun suñuy dalil lenn la mooy dañuy commencer ndax boo gisee tamit boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom bu ñuy joxe seeni dalil fu ñuy commencer alxuraan waxoon nañ leen source yi ba lépp ba couche bu njëkk yi mooy source yi nga xam ne ci l'islam ci lañuy ñuy dellu waxoon nañ alxuraan waxoon nañ sunna waxoon nañ ijma waxoon nañu qiyaas léegi euh, ñoom bu ñuy dem dañuy procéder commencer ci alxuraan bu dee am na luy teg loo xam ne day dëgëral seen avis fa la ñuy commencer ndax lan ndax waxu yàlla moo féete waxu ñépp ci kaw boo taxit booy commencer foofu ngay commencer waxu yàlla bu weesoo waxu kan a ci toog waxu yonent bi sallallahu alayhi moo tax bu ñu paree foofu ñu indi waxu yonent bi sallallahu alayhi bu ñu paree foofu ñu xool ci boroom xam-xamu saxaaba yi est am na ak ñooñu ak boroom xam-xam yi en général ñoom luñ ci wax ñu dóoran di seen seen avis kon nag ñu ne leen kon commencé leen ñu ne ñun suñu avis bu suñu lay bu njëkk mooy ne alxuraan dane yàlla jalla jalaaluhu dane wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura mu yàlla moo ne ñun ñoo wàccee jële ci asamaan ndox moo xamante ni dafa laab tey laabalaat tahuur la wax ñu ne leen léegi mel ni waa ji ci kanam ba léegi day laajte mais man ba léegi affaire bi leerul ci man ndax tahuur noonu rek nga ne mooy laab tey laabalaat lu koy wane ñu ne la waaw daa am beneen aaya bu ne dañu wàcce ndox moom lan li yutahhirakum bi dañu wàcce wa anzalna minas samaa'i ma'an li yutahhirakum bihi yàlla moo wàcce ci tukkee ci asamaan ndox ngir ngeen ci laaboo kon ñu xam ne ndox mi de toute façon yàlla bu ko wàccee mooy ne ndox moomu lan na laab na léegi problème bi ñu doon laaj mooy est man nañ cee laabu laablu mu ne waaw ndax lan aaya bee moo wax loolu ñu ne leen foofu rek ngeen des ñu ne noonu des na beneen léegi naa la yemal foofu ci côté aaya e yi te ci xadiis yi bala ñoo dem fenn ndax bay bale walla bay commencé sa wewu tànk bale ñoo dem feneen jënd yeneen xadis nañu jël xadis bi ñu nekk xadis 1 bi lan lañ la waxoon ci tax taxrij bi bokk na ci njariñ ñu doon indi amul woon nga yor sa naan loolu jaru mooy yow mooy ni ñi woon am na version yu ñu gisoon boo xam ne dana jaa arajulun am ñu ne ay ñu bari ñoo ñëw beneen mais daal ñu jànge ci ñoom dañoo mooy nappkat yi ndax waa ji dafa ñëw Abdullah al-Mudlaji rahimahu radiyallahu anhu moom dafa ñëw ne laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñun kat hmm, dañuy dem géej inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila ma'ana al-qalila min al-ma fa in tawadda'na bihi 'atishna afa natawadda'u bi ma'il bahr moom na ne woon ñun kat dañuy dem géej dañuy nat waaye problème bi mooy bu ñuy dem dañuy yóbbaale ndox mais ci ay gurtu wala yu mel noonu lañ koy def mënuñ te léeg-léeg am na beneen version bu ne dañ koy def léeg-léeg ay weer weer sax lu mat weer te bu ñu yóbboon ndox moomu mooy bu ñu demee ba biir géej te xamuñ kañ la ñuy ñëw toll fu sori ñun bu ñu utiliser ndox mi pour jàpp problème bi mooy dañuy mar dinañ dem ba à un moment donné dootuñ am lu ñu naane dootuñ am lu ñu mën a dundee. te ndoxu déeg loo ci gën naan di gën a mar waaw kay waaw kay waaw mooy da ngay gën a mooy xóndul mooy da ngay a day gën yokk rek mooy da ngay mar mar gu mitti day gën yokk looy gën a naan di gën a di gën a di gën di gën mar léegi moom mu ne comme que dañuy def lool te yor nañu dañuy yoraale yooyu pour ndox yóbbaale mais problème bi mooy ñun buñ ci jàppee dañuy mar léegi kon nag mu laaj lan ndax am nañ permission jàppel kon ndoxu géej utiliser suñu ndox pour ñu yonente bi saa sallam indi xadiis bi ñu yor nii ne huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu ñoom ñu ne ñu ne leen mooy huwa moom géej ak tahuru dafa laajte laabalaate ma'uhu ndoxam waaye al dafa dagana lekk maytatuhu li dee ci géej ci géej ci géej léegi nag mel ni danga lay waa ji waa léegi man yéen seen seen yéen ñett ñi Shafi'i bi kii Maliki yi Shafi'i bi ak Hanbali yi waa man lool lan moo ma ciy wan ne moom taxuuru moom daa am ak saahir ñu ne la waaw xam nga nooy def dama lay poser benn question waa ji mooy ñi ñëwoon doon laajte loolu ñoom ñëwuñu woon laaj laajuñu yonent bi sallam ndax est-ce que ndox mi laab na ndoxum géej xam nga laajuñ loolu te ñoom bi ñuy dem xam nañ ne ndoxum géej laa bon na ndax lan ndax ñu ngi ci doon dem di nappi te manuma puus sama daal dugg ci biir ndox te tooyu ma ci géej gi mooy doon nañ tooy xamoon nañ kon information boobu amoon nañ ko keneen ndoxum géej moom laab moom def na ko mais nag question bi ñu bi nga xamante ni mënuñ ko woon a résoudre pour l'instant mooy est-ce que mën nañ see laabloo lool foog naa leer ma mooy ne ñoom amoon nañu information la fait que ñuy dem ci géej amoon nañu information ne kon ndox moomu laab na moo taxoon ñu koy dem waaye bi ñu demee bi ñu ñëwee di laaj laajuñu ndax ndox mi laab na dañu laaj ndax mën naa laa baraatu yonent bi sallallahu ne leen huwa tahuru ma wala xillu maytatu kon ñu ne nag ñun lool suñu dalil la pour wan ne ñaar tahur ak taahir bi bi bi le premier avis wax ne ñoo bokk bokkuñ ndax saxaaba yooyu ridwaanullah alayhim xamoon nañ ne bokkuñ waaw ah, kay léegi muy benn muy ñu ne leen léegi euh, est-ce am ngeen leneen wane ne lu ngeen bi seddalee seen lay bi même bu dee dëgër na sax mais loo xam ne yóbbal ñu ne waaw jëlal beneen ah beneen dalil ngi dalil mooy ci rek preuve waaw mooy buñ déggee dalil ñu naan mooy preuve léegi ñu ne leen léegi yéen waaw argument tamit day teg argument mooy comme que argumentation lañ nekk ku nekk da koy waaw kay moom sax moo gën moo gën a ko preuve ñu ne leen ñu ne ñii suñu beneen dal yi lañ ji ñu ne leen indi leen ñu ne xool leen yonent bi sallallahu euh, dafa wax ci xadiis ne la lan la wax dana wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura yàlla de moo ma defal suuf mooy suuf si ñuy dox nii ñuy gis fépp masjidan muy foo xam ne fu julli jotee mën naa ko julli wa tahuran tamu laab tey laabalaate nga rek mel ni waa jala na di bul àgg ci laabalaate neel mu laab rek ba ba leeralal ma affaire bi d'abord nga ne ko waaw waaw ba léegi ba laab lan moo ñuy léegi ñu ne la waa yow léegi lool lan mooy wane ne moom day la euh, question bi ñu jóge ñun ci ndox lañ jóge nga may indi ci suuf ñu ne la waaw léegi xam nga ko moo koy nan lañ la koy leeralale mooy ne dañ lan moo tax yonent bi sallallahu wax loolu mooy est-ce que waxuñu ne suuf dafa laab mais danañu day laab tahur te tahur ñëpp d'accord nañ ne mooy mooy loo xamante ni day laabalaate loolu ñëpp d'accord nañ ndax ñee dañ ne na taahir mooy tahur ñoom d'accord nañ ngay laabalaat léegi ban kon question bi fan la posé mooy est-ce la mooy kon yonent bi saa salaam bu waxee loolu dañoo bëgg a ne suuf de toute façon ñëpp xam nañ ne mais euh, xeet yi ñu jiitu woon yonent yi fi nekkoon alayhimu salaam ñoom est-ce que ñoom suuf si euh, suuf si dafa laaboon wala laabul ñëpp xam nañ ne laaboon na ndax bu dul woon loolu dañ leen naan kon ku fi doxati ba sa tànk laal suuf da nga koy raxas. te lool gisu ngeen ko fenn kon mooy leer nañu ne kon suuf si laab na léegi li ñu wane ne laabalaate la mooy xadiis bi moo ne day laabalaate kon loolu mooy wane ne kon ñaari façon moo am lii la lu laab tay laabalaate ak loo xam ne dafa laab rek voilà léegi kon mooy am nañ ñaata dalil am nañ alxuraan ñaar ñaar wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura ak boo xam ne li li yutahhirakum bi ak lan ak xadiis bee suñu xadiis bi ak bii waaw kay muy ñett léegi waaw ci suuf foofu li mu bëggoon a leeral mooy pour wan ne lii laabalaat li lii kii boobu façon yi nga xamante ne ni moom lañu mën a laabe wala laabalaate wala ñett la dana bëggoon a wax ne noo fa noo ñaar moo am entre foofu lan la doon lan la bëggoon a leeral mooy mu taxuur wax nañ la sànk ñëpp ci d'accord hmm? taxuur mooy lu laab tey laabalaate ñëpp ci d'accord xanafi yi sax loolu la ñu wax rahmatullah alayhi léegi lii lan moo tax ñu indi fii kiiwu suuf bi mooy dañ la bëggoon a wan ne ne la mbir ñun léegi dañ laa bëgg a départager entre liñ ne ñoom ay synonyme lañ muy saahir ak tahur loolu lañ la bëgg a départage bëgg la wanle bokkuñu mooy ñett façon moo ñaari façon boo am bokkuñu léegi nag pour wan la loolu moo tax ñu jaar ci suuf si ne la kaay am nañ xadiis boo xamante ni dafa wax loolu ne dama la dañoo defal suuf si muy laab tey laabalaate te laab tey tahur lay utiliser ñun ñëpp a d'accord loolu léegi question bi kay mooy fan est ngir gënoo xeet yi ñu jiitu woon suuf si laaboon na pour ñoom wala déet ñoom ñu ne waaw ñu ne leen loolu mooy wane ne kon ñetti fa ñaari kon tahur ak taahir bokkuñu hmm, en fait waaw en fait dafa am yoo xam ne hmm. maanaam mooy bu njëkk bi mooy hmm. parce que expliquer nga ko mais moom lu mu comprendre mooy ne bu njëkk ñun ñun tiim ci mhm. suuf mhm. ñun rek ñoo ko man a def maanaam ñu njëkk ñi mënuñu woon tiime ak suuf mhm. loola tax ñoom bu ñu ñoom suuf si laagoon na ko ñoom mais doonu leen permettre ñu am purité ñoom doonu leen purifier voilà léegi nag moom la lay wax ni moom loolu la lay wax voilà différence loolu la am na waaw différence boobu mooy loolu la la bëggoon a wax mooy xeet yu njëkk ya laaboon na ci ñoom mais masuñoo ñoom yàlla permettre leen woon ñu ciy tiim alors que yonent bi saa salaam dane dañoo defal yàlla dañoo defal suuf si ñuy mu laab tey laabalaate mu ne as-sa'idu tayyib tahurul mu'min walaw balagha ashra sinin wa in lam in lam ma fa idha balagha wa idha wajada al-ma falyattaqi Allah wal yamassu bihi basharata mu ne suuf de suuf su laab pàkk bu laab moom mooy laabukaay jullit boo xam ne man na see tiim la la bëgg a wax foofu même bu dee fekk jot fekk gisul ndox même bu dee day la mat moom amul leneen lool moom rek la utiliser mooy day tiim saa su ne bu amee janaaba day tiim bu amee kii day tiim ndax amul ndox fekk gisul fekk amul ndox même bu dee dix la waaye nag bu amee ndox mu ne bu gisee mooy ci saase kon ci ngay tàmbalee kon utiliser mu ne kon naragal yàlla tax lan mu utiliser ndox mi muy jàpp loolu day wane ne loolu li mu wan mooy kon suuf dafa laat ci ñun alors que laabul woon day dafa laab day laabalaate alors que dafa laaboon ci ñee te du laabalaate différence boobu mooy wane ne kon ñetti ñaar yooyu bokkuñu léegi kon loolu kon ñu ne kon question bu njëkk bi lool la léegi deuxième bi dañ ne woon euh, waaw mooy deuxième question bi li waxoon lan la ñuy lan la ñuy définir tahur mooy baat bi ñu waxoon ne moo ci ëpp solo ci xadis boobu huwa tahuru maa uhu mooy ne dafa laab tey laabalaate ndoxam ndoxu lan jiit léegi kon yelloo nañu xam lan mooy tahur léegi tahur mooy loo xamante ne nii dafa laab ci boppam laab mooy loo xam dafa pur kon mooy buñ ne lee dafa pur rek mooy loo ci njëkk dégg mooy mën naa ko naan mën naa ci sangu mën naa ci def lu bari ba pare moom day laabalaate mooy ne man bu ma amee toj mooy soit sama njàpp dafa toj wala damaa gis janaaba wala dama am janaaba kooku man naa utiliser ndox moom pour yëkkati toj waaye tamit bu ma amee sama yére mu takk sobe man naa ko utiliser ngir dindi ko mooy fuuti ko utiliser ndox moom pour fuuti ko loolu mooy kon bu ma amee tamit lan loolu mooy yére hmm. bu ma amee tamit sama yaram hmm. sobe da cee takk mooy man naa utiliser ndox moomu ngir dindi sobe boobu waaye place bi ma war a jullee tamit bu dee dafa am sobe mën naa utiliser ndox moomu ngir yëgati ko kii boobu kii sobe boobu kon loolu mooy lan mooy taxuur mooy loo xam ne moom da koo moom ci boppam da man ba daa daa laab ba pare mais mën a laabal ñu ci benn bi taxaaratul taxaaratul la ak. xadas mooy bi mu mujjee wax. mooy xabaas waaw. taxaaratul xadas mooy laabu toj. mooy boo xamante ni bu ma amatul njàpp bu ma amatul njàpp damay utiliser ndox pour jàpp loolu mooy taxaaratul xadas waaye tamit bu amee janaaba damay utiliser lan ndox ngir yëgati ko ngir lan. moom laay utiliser ne tamit jigéen boo xamante ne nii dafa gis mbërëgam wala yooyu moom lay utiliser pour sangu tamit farat loolu mooy taharatul xadas xadas mooy bi mujjee mooy yéere bi yéere bu am sobe wala yaram bu am sobe ak bërëb bi ngay jullee bu amee sobe léegi loolu kon mooy taxul ci gàttal léegi est-ce waxoon nañ ci lan ne question bi du lool rek mooy mooy ne est taxul maa ut tahur ak maa ut mutlaq ñoo bokk lan mooy seen différence léegi li ñuy njëkke mooy lan dañuy njëkke li nga xamante ne nii maa ut tahur wax nañu léegi maa ul mutlaq mooy lan mooy ndox moo xam ne dañ koo jooyal mooy rek bu ma nee ne may ma ndox ndox mi ñu may indil est ce ndox moomu ak ndox mi ñu wax léegi ñoo bokk wala am na nañuy différence léegi loolu mooy. léegi loolu mooy question bi. léegi dañu naan la premièrement ba dañoo ñëw ci définition bi dañu naan la am na différence entre maa'ul mutlaq muy ndox mu ñu joyal ak maa'un tahurum ndox moo xam ne dafa laab tey laabalaat léegi ba ñoo ñëw dañuy njëkk ci lan wa tahur wax nañ la ko mais dinañ ñëwaat dañuy indi tahur indi nañ définition dina indi définition maa'ul mutlaq ba pare ñu war a def nag synthèse def différence seen diggante kon tahur jàppal mooy li ñu la wax sànq. léegi nga ne waa maa ul mutlaq mooy lan ñu ne la comme niñ ñu ko gisoon ci cours bi mais li ñu ni ñu sukkandiku woon ci li ñuy wax ban am na benn benn ay points bi ñu fi joxe woon yu Muhammad ibn Bashar rahimahullah ashalul masalik mu ne wa kullu ma'in nazilin min as-sama aw nabirin min ardin aw jaarin nama baqin ala awsaatihi aw ghuyira min ardihi aw ma alayhi qad jara aw mukkihi fa mut fa mutlaqun tahuuru yasihhu minhu shurb wa tathiru moom lool kon lool mooy définition bi léegi nag mu def lan xam naa dañuy yem ci wax jooju bu ko defee bu ñu ñëwee nag ñu karam yax bi daal di koy toj nag affaire yi daal di daal di wa sallallahu wa sallam ala